bi mu jéggee fi nga xam ne mooy muhassir ci lay ci lañ ko jox ay xeer ci xeer yoo yële moom la sànni moom alayhi salaatu wassalaam ba pare mu ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi iyyaakum maa leen di moytandikuloo iyyaakum maa ngi leen di moytandikuloo waaw maa ngi leen di mettre en garde moytu leen waaw wal ghuluw fi diin moytu leen maa ngi leen di moytandiku lool li ngeen xamante ne nii mooy al ghuluw fi diin mooy dépasser les ci diine waaw loolu waaw loolu baaxut mooy ëpp ci diine mu ne maa ngi leen di moytandiku loolu ndax fa innahu dëgg-dëgg ahlaka man kaana man kaana qablakum alxuluwu fi diin ndax kat li am ba des mooy gis nga li alagoon ah ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon mooy ëppal gu ñu ëppal ci seen diine waaw mooy ëppal gu ñu ëppaloon seenu diine nga xamante ne nii ah, doonuñ ci woon dem ak li nga xam ne mool ay yus ak ak ak ak déedéet ndànk déedéet di jaay am na ñoo xam ne li eh, gars yi naan di jaay plus prophète que le prophète waaw di jaay gën a sell ki nga xamante ne moom moom cellete buñ naan cellete moo tax xam nga ne loolu moo ëppal weesu ko waaw mooy <laughs> comme ñi nga xam ne euh, xam nga nettali boobu nit ña ñëwoon mbooloo ma ñëwoon nafar boobale mbooloo moom ñëwoon ci yeneen kër yonent bi aleyhi salaatu salaam fekkuñ ko fa ñu laaj nan lay jaamoo yàlla ñu wax ko bon mel ni ñoom dañoo xeeb affaire bi ne ah kooku mooy bu dee kooku mooy rasulullah lii lay def mais ñun ñi nga xam ne boroom yi bàkkaar yi ak yooyu ñun moom kenn ki ne dootul takkati soxna kenn ki ne day woor ba faw kenn ki ne moom moom moom moom day julli rek waaw yonent bi aleyhi salaatu bañ ko waxee mu mer daal di def xutbaam bu mag boobu waaw ne lan moo tax ay nit di wax naan lii wëg lii wëg lii maa leen gina xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla te damay lekk damay naan mooy damay woor damay dog damay woor damay dog waaw damay tëdd ki naan day naa fi la guddi gi yëpp damay tëdd te damay yeewu ci guddi yi tamit di jaamu yàlla te damay takk ci soxna yi ne lii nii lépp hadihi sunnati lii de mooy sama sunna waaw fa man raghiba an sunnati fa laysa minni waaw waaw man asuumu wa aftur damay woor di dog damay nelaw damay taxawal guddi wa atazawwaju nisaa te damay sox damay damay takk ci soxna yi waaw ne lii lépp mooy suma sunna faman raghiba an sunnati fa laysa minni képp koo xam ne na yow àgg nga ci délaissé soxlaatoo sunnaa yonent bi alayhi salaatu salaam mooy moom li mu mooy hadiyoom li nga xam ne loolu la fi teg te la doon doxe jàpp de lii nii bon lii c'est lui mais ñun moom nañ def lu gina a foor loolu mu ne képp koo xam ne raxiba dafa mel ni sunnaa yonent bi alei salaatu salaam yow xemmee moo ko jëm ne nga xemmam leneen bàyyi fi bosam fa lay sa mit nii kooku bokkul ci man waaw loolu lépp ëpp loolu ñooñu bu dañoo fekk ñu nekk ki nga xam ne mooy faj xol yi waaw moo tax ku mel noonu ku ëppal ki ko mën a faj mooy koo xam ne moom fajkatu xol la mooy aalimun ah aalimun rabbaani ah koo xamante ne boroom xam-xam bu sell ko boroom bi di jëfe xam-xamam te buur yàlla kese tax kookoo ko mën a faj waaw te xam feebaru xol yi man koo faj sinon bu dul loolu baa jooju keneen mënu koo faj moo tax dérive yi ngay gis yépp daanaka pour gaa yi faju ci du yomb parce que nanguwuñoo dem fañu yi di faje ñii yonent ma lay saar saama taxaw xutba rey loolu noonu ci seen naroona naroona amoon doon commencer di jaillir muy xalaat buñ am mu rey ko ci saasi ñu bàyyi waaw loolu nag alxuluwu fi diin moo koy indi moo tax mu ne woon moom yonent bi aleyhi salaatu salaam inna diina yusr inna diina wallahi yusr inna diina yusrun walan yushaadda diina ahadun illa ghalaba waaw mu ne inna diina yusr gis nga diine yàlla ji inna diina inda allahi islaam lislaam ji yusrun de ak ay yomb laa ilaha illa allah ak ay yomb mooy alxanafiyatu samha yoon wi nga xam ne moo wólli fi caaxaat ak shirk jëm ci buur yàlla mais dafa yomb millata abikum ibrahim huwa sammaakumul mu'minina min al muslimina min mooy seen yoonu baay seydina ibrahim al xalil moom moo leen tudde woon ay jullit min qabl lu jiitu woon lool diine ji dafa yomb dafa yomb ki ne ci biti wala ki ci ne di taxawaalu ak tayel kooku mooy jàpp ne dafa metti waaye way julli juróom fii safay ba bu ko defee naan man moom génn naa ci mball gi moom mu jàppe ko mball waaw waaw moom gisul la beauté de la religion la beauté jaamu yàlla gi rafetaay taar taar taaru jaamu yàlla gi gisu ko parce que moom jaamu yàlla contrainte la ko jàppe waaw loolu man di doon boo ko jàppee contrainte doo avancer waaw xam nga kiy dem di jàngi gis taaru nja xam-xam ah di dem ci fag bi gis taaru xam-xam moom buy dem du jàpp ne waaye fii mën a ñàkk pexe la bon si ce n'était pas mon titre de séjour bi nga xam ne bu ma jàngiwul bu ma waa préfecture laajee saa yow ana say résultat manaan dew ma woon examen wala jàngu ma woon ñu duñ ma jox ma nekku ki ñu refoulé ma am na yoo xam ne moom bon je n'ai pas le choix y'a mes parents qui m'ont envoyé ici wala waaye xam nga jógee sawaay ñu utal ma di ma fayal loolu moom bu ma jàngul di xam nga kooku dëgg dina ci def jom mais <coughs> kooku wuti nag ki nga xam ne moom buy ñëw di jàng si buy franchir buntu Cheikh Anta ah moom day kontaan parce que day day day yàkkamti ñëw ci cours fekki cours parce que danaan waaye affaire bi kekk waaye euh, euh, non la beauté de la science la beauté de xam-xam kooku bokkuñu ah l'islam nag dafa yomb koo dégg mu la koy ñàngal rek xamal ne sawaay moom xamul l'islam quoi waaw nit buy convertir nga naan ko ah ça est-ce xalaataan nga ko <laughs> déedéet luy xalaataan nga ko affaire bi dafa simple ah. dafa simple dafa simple <laughs> mu ne kon inna diina yusr gis nga diina ji dafa dafa simple dafa yomb de yu yushadda diina ahadun illa ghalaba kenn nag du jéema diisal dëgëral diine ji taral ko lu dul ne dina ko noon mooy dootu ko mane moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax naan ah gàllu leen ci jëf yi ci jëf yu baax yi loo xam ne ci jaamu yàlla yi loo xam ne yéen àttan ngeen ko waaw ndax buur yàlla fekk yéen toqiwu ngeen sonn ngeen yi di ko jaamu ak di ko ñaan ak di ko jaamu moom jamais du arrêté di leen fay waaw fa inna allaha la yamillu hatta tamallu fekk yéen toqiwu ngoon toqiwu ngeen demu ngeen ba délaissé ne oh boof finalement daal bon <laughs> fekk àggu ngeen foofu moom du deñ il ne cesse moom borom bi subhaanahu wa ta'ala di leen rétribuer di leen gën jàppale ci yoon wi ngeen xam nga yoonu xam-xam tamit noonu la mel <laughs> mooy mooy dë nga ah euh, saay nga jekki dere ne waa yow lii nag lii nag moom dafa gudd noonu lii dafa bari mooy xamal ne inna allaha laa yamillu hatta tamallu waaw yow jëlal lool rek teg ko sa kanam boo ko tegee sa kanam rek ah, dina la may di nga mën a nga xam ne buur yàlla mi nga xam ne moo tax mayut xam-xam bi de de toute façon fekk maa ngi ci day kontaan ci man waaw te nag yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajaat buur yàlla moo yëkkati ñooñu boroom xam-xam yi ñi gëm ak ñi gëm te am xam-xam moo leen di yëkkati waaw kon nag affaire bi loolu la xam nga affaire yi du yàgg wa tuulu zamani goog al imaam Shafi'i yi doon wax rahmatullah <laughs> boo bëggee xam-xam yooyu fokk moom nga bokk na ci tuulu zamani mooy day yàgg <laughs> xam nga xam nga suñu jotaay yii nii ku ñu ne woon dina àgg fii xalaatuma woon ne sax dina ñëw ba fii man yaakaaruma woon këne dina yàggi nii yaakaaruma ko woon sax bokkul woon sax ci li nga xam ne jàppoon naa ne dina ëpp dina dina weesu trois ans yaakaaruma ko woon waaw waaye nag xam-xama di géej waaw moo di boo moom kay xamal kañ ga ci dugg rek waaye kañ ngay kañ ngay génne fenn te sax doo génn mooy yow dangay ngay kañ ngay boo sóoboo kañ ngay génne sa bopp bul xam kañ la waaw rawatina nag nga nekk nag ci ki nga xam ne mooy ndayu xam-xam muy dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallaahi boo naqee sa bopp ci biir <laughs> wallaahi bala ngaa génn dootoo sax bëgg génn <laughs> tellement ajaib yi ngay gis ak yi nga xamante ne nii mooy lépp di beauté lépp di jamaal lépp di taar taar taar bu nekk di la jox xam-xam boo xam ne amoo ko woon seconde bi weesu wala tierce bi weesu mooy nooy gën a dem mbir mi di gën neex di gën rafet te bu nekk rafet na jamono janga nga tolloo amul ay biiwa gën rafet bi yépp rafet waaw te da ngay avancer lépp di gën rafet loolu mooy dund yonent bi alayhi salaam loolu mooy xam-xamu diine waaw loolu mooy xam-xam en général ci boppam bépp waxoon naa la diine amul l'islam amul xam-xam profane waaye xam-xam yi gën a tedd mooy ah wa ashraful ulumi ilmul xabari waaw yal imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi wax xam-xam bi gën a tedd mooy xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xamu bi biy indi xabaaru yonent bi alayhi salaam waaw ay waxam ay jëfam mooy xadiis kon nag fa saxixi niyata waaye waay rafetalal sa yéene moo tax loolu rek a fi des de boo rafetalul yéene nag ah te innamal a'malu binniyat kon diine ji dafa yomb yonent mi aleyhi salaatu salaam ne inna diina yusr wa lan yushadda diina ahadun illaa ghalaba dëgg dëgg diine di dafa yomb kenn nag du du du du sànjaafu mbir mi diine ji loolu mooy xoola imaginer lu dul ne dina ko noot nit koo xam ne dafa dégg ñuy wax ngëneelu fi la ngi koy dóor a dégg mu ne léegi comme que dem na ci conférence lool boo nee gone wala début yi nii daf lay daf yomb na dal nit waaw da ngay dégg ngëneelu jaamu yàlla benn jaamu yàlla ba nga ne lool yi moom léegi moom moom moom tey laay jël résolution sauf que général ni ngay jële résolution mooy metti mooy da ngay ñëw ne damay koy commencer mais nga ñëw def ci lu bari premier guddi gi nga ñëw la lu baree baree bari bari waaw deuxième guddi bi nga def lool mais bu yàggee tuuti da ngay bax waaw bu yàggee tuuti parce que da ngay da ngay toqi parce que li yonent ma la sax ne dee leen yenu dee leen teg seen bopp ci jaamu yàlla yi lu ngeen àttan loolu nga deful waaw moo tax buy bàyyi lépp lay bàyyeendoo di nelaw sax ba fajar di ko di ko di ko di ko di ko bu tëddatee après gee wala bu guddi fajar sax da koy raw léegi te pourtant il y a quelques jours doon na naafile waaye dafa euh, euh, euh, li yonent bi aleyhi salaatu salaam digle woon lool la xamul ba jëfandikoo ba jëfandikoo ko waaw mooy booy door a tàmbali yow bul ya defal deux rakka rek bu la neexee defal deux rakka waaw noonu la dangay ngay ci suuf di dem ci kaw mais doo jëme ci kaw ci kaw boo jógee ci kaw da ngay xawee ko waaw ndànk ngay def nga ne man daal comme que lii baax naa fexe daal guddi gi nu mu man di mel naa ci am ñaari ràkk rek bu ma ci amee ñaari ràkk tëdd li ci des lool la yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila fin ba mu ne inna rabbaka ya'lamu sa borom de xam na annaka ka yow rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam taqumu di nga taxawal julli guddi adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara ah kon mooy gis nga foofu ni mu leerale affaire yi ak ni ngay def nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi wa alqur'ana tartila mooy ndànk dànk mais boo ko fi sànjaafoo bi da koy ba loolu tamit ci côté xam-xam noonu la nit koo xam ne dafa ñëw première fois mu di gis xam-xam bi ni mel wala mu gis diw des fois loolu euh, dalay dal ci mën na dal it bu gisee nit koo xam ne dafa am xam-xam lool léegi mu dégg bi muy wax muy wax ay référence ay ay téere naan téere sàngam téere sàngam sawaay dem ci mag librairie bi jënd yépp ñëw toog waaw commencé nag mooy gis nga bu muy ba muy dem di ko jëndi mais xamaasa gi mu àndaloon mooy cawarte gi mu àndaloon hein dem jëndi ko nag ba ñëw am problème mu nag liir ko nag wala sax di ko gëstu mais imaginez bu jëndoon boo xam ne bu ndaw la bu bu tolloog les débutants comme comme day débuter mu commencé ci utaale di ko commencé am ku koy gëstul wala boog mu am ay fichiers yoo xam ne leeral nañ ko bu koy topp loolu moo gën a yokk mu jënd gan ab bibliothèque ba pare am problème mu liir ci benn kese waaw waaw wala yushadda diina ahadun illa ghalaba amul kenn kuy kuy sànjaafu diine ji noonu lu dul ne dina la noon lu dul ne dina la noon waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha waxoon ne yonent bi alayhi salaam ne maxtiira rasul maa xuyyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna shay'ayni illa xtaara aysarahuma maa lam yakun isma allah sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam masuñu koo tànn bu masuñu koo tànn loo ñaari diggante ñaari mbir lu dul ne day tànn ba ca woyof fekk loolu la bu nekkul bàkkaar fekk affaire boobu nekkul bàkkaar bu dee ñaari duñu bàkkaar ba ca gën woyof lay def waaw moo tax koo dégg mu naan la affaire bi non c'est que non il faut pas di jéem seet yu yomb yi nii dañ naan la lool daa fekk lu yomb lool dagan wala boog dafa nekk lu xaram mais bu dee ne ñaar yépp lu lu metti li nekk lu dagan lu lu yomb li nekk lu dagan fu ma jëm ci lu yomb yi loolooy na nag ki jàpp ne moom mu ngi rey bakkanam ci dem ci lu metti li bàyyi ko ba ci kanam mu xool waaw maa xuy yiira ma suñoo tànnloo yonent bi alayhi salaatu bay na shay ay diggante ñaari mbir lu dul ne la gën a yomb lay tànn waaw parce que des fois am nañu koy jaawale lii yenn boroom xam-xamu suluuk yi rahmatullah alayhim di wax di eh, eh, eh, wax ju ñuy dégg ci yenn boroom xam-xamu suufi yi rahmatullah alayhim naan affaire bi mo mooy kënee boo gisee ñaari mbir xoolal la gën a tar nga def ko ci loolu loolu du du du yu met mooy loo xamante ne nii yow texte ñëwu ci loo xam ne leerul ne loolu lañuy wax ah. leerul mooy loo xam ne leerul mooy ñaari mbir yu taxaw la mais dafa lënt xamoo ndax mbir mii te foog nga def ci benn xoolal ba gine difficile nga def ko ndax en général bakkan du dëgg ko ba gina moom bi gina yomb lay àndal mais loolu mooy bu teg si ñëwut waaw loolu mooy bu dee amul nas mooy amul alquran amu ci sunna amul ci loolu xamoo ci dara xaw ma ci dara ñaar taxaw loolu ñoom ci cadre boobu lañuy ñuy waxe loolu wa ah mais tekkiwul na mbir mi day leer lii kii ah ñëw ne man naa def li gën metti ma am yoon boo xam ne bu ma ko jëlee ah jóge Pikine fii war a dem euh, Rufisque def ko 15 minutes mu am yoon boo xam ne moom bu ma fa jaaree rang-rang bu metti deux heures de temps wala une heure et demie ñu naan ma léegi tànnal bi gën a metti waaye du ma tànn bi gën metti waaye 15 minutes bi lay jaar fekk maa ngi am moyen yi fa lay jaar. <laughs> xanaa kay ma ñàkk am mooy lool beneen affaire la kon nag affaire yi na diina yusuf diina ji dafa dafa simple waaw fougue de jeunesse nag day am waaw mooy nekk gone nekk jeune bëgg seen yéene day rafet lool waaye waxoon nañ la yéene gu rafet day ànd ak xam-xam leeru xam-xam moo koy niital yéene gën man a continuer mën a baax sinon bépp yéene boo xam ne. yéene bu man di nekk mënuñu ne yéene bu baax la bu dee daf xaalafa sunna dafa wuteeg sunna yonent bi alayhi salaatu salaam kon nag affaire baa ngoog yonent bi alayhi salaatu salaam ne ayyu yaa ayyuhan naas waaw bi mu jëlee xeer yi mu ne yu mel nii nangeen sànni xeer yu mel nii mu ne nag yaa ayyuhan naas iyyaakum kon maa ngi leen di moytandikuloo de wal ghuluwu fi ak ëppal ci diine waaw fa innahu ndax dëgg-dëgg ahlaka man kaana qablakum alghulu fi diin waaw li alakoon ñi leen jiitoon mooy zel le un un un zel un de trop waaw waaw des pratiquants hautement zélés tellement zélés que waaw seen seen seen loolu tax mbir yu do mooy ëppal moom baaxul waaw ëppal ci dara baaxul waaw te lool moo alakoon ñi leen jiitu moo tax nit ni ñu jàppe yonent bi alayhi salaatu duñ ci ëppal ba naan mooy yàlla wal iyaadu billah comme kama qaala euh, an-nasaara kama taqulu an-nasaara comme ni nasaraan yi wax xam nga ëppal leen yóbbu waaw ëppal moo leen yóbbu ci ñu naan Seydina Isa wal iyaadu billah ibnullah doomu yàlla la wal iyaadu billah ñoom ëppal leen ci yóbbu noonu alxuraan ñëw leeral ñu lool yonent ma lay saa saam appui loolu daal di ñu ci xërtal ñun du ñëw di ëppal bay teg yonent ma lay saa saam yàlla. iyaakum wal ghuluw fi diin maa ngi leen di moytandikuloo ëppal ci diine waaye it du ñu iyaakum wal ghuluw fi diin du ñu jël saxaaba yi teg leen place su yonent bi sallallahu alayhi wa wala ñu jël leen teg leen place place yàlla wala place su malaaka yi du ñu ko def. waaye li gën a parlant sax ci ñun en tant que sénégalais mooy du ñu jël la iyyaakum wal ghulu fi maa ngi leen di moyta ndokaloo ëppal ci diine mooy du ñu jël suñu sëriñ yi teg leen ci palaasu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw yàlla tere ñu leen di xalaatal lu gën a kawe loolu waaw waxuma la dara di leen teg palaasu saxaaba yi kese du ñu ko def iyyaakum wal ghulu fi wal ghulu fi anzilu naasa manazilahum loolu la yonent bi saa saam jàngale woon comme ni mu ne saxi imaamu muslim ci muqaddima bi sayyidatu Aisha mu ne yonent bi saa saam ñun dañoo jàngal ñuy wàcc nit ñi manazilahum waaw kon nag nañuy moytandu ko ëppal ci diine waaw fonk sa sëriñ ba fii mu ne waxam nga foog fii mu ne moom nga jël ko di ko teg ci palaasu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxam taxaw nga gis waxu yonent bi alayhi salaam ñu ne la lii de la sëriñ bi wax mu jamaat mu wuuteeg lool lu yonent ma lay saa salaam wax nga bàyyi fi waxu yonent saa salaam wax boobu mooy loolu ci diine ci te nee na loolu moo ñi leen jiitu woon moo taxit kon mooy lan mooy leen ko sinon bu ngeen melee ni ñoom ëppal nga ëppaloon da di alko comme niñ moo tax ñu bari xël ko nañu instant bi ndax ëppal googu waaw lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax waaw